A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. Wa imaamil muttaqiin. Al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin. Sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du, fa yaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aalaa fii suuratil asr. saar bi am na ci boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim ñu ne saar bi Makka la wàcc am ñu ne madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc suñu boroom na bismillahi rrahmaani mu ne mu ngi tàmbalee ci turu boroom bi nga xam ne moom moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu mu ne wal asri maa ngi waat ci tàkkusaan wala wal asri maa ngi waat ci jamono wal asri maa ngi waat ci li nga xam ne mooy diggante bu jant bi jéngee zawaalu shams bu jéngee ba ni timis giy dugge wal asri maa ngi waat ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lépp lay waat mooy wal asri nga xamante ne nii al asr mooy loo xam ne dañ koo pressé weñ ko li nit ki bu fóotee li nga xam ne noonu lay jàppee li mu fóot di ko weñ di ko weñ ngir mu ndox mi wadd lool mooy alancé ki nga xam ne tamit day nalkatu sàngara bi kiy nal tamit jus wala jus wu raisin wala jus wu buy wala leneen noon nga xamante ne noonu lay nale mbir mi di ko bës ngir mu génn lool mooy alancé mooy dund ki noonu la mel de àddina bi mooy nit ki dafa nekk ci loo xam ne pression yee ko njatt fu ne fu nekk rek mooy mu ngi naan waa man de moom lii foog ma def ko foog ma taxawe ko nit ñi di ko dóori pression lu ne di ko dóori pression loolu suñu boroom day waat ci waxtu ci ci ci waxtu woo wale waaye rawatina muy dunduk yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu la dund la la ci ci ci noonu la doon waate it ci ci ci atam yi ne ko la amruka innahum la fi sakratihim yamahun ci suuratul hijr mu ne wa am la amruka wat naa ci sa dund yow alayhi salaatu innahum gis nga yéeféer yii la fi sakratihim ñu ngi ci seen màndite gi nekk ci weddi ma ya'mahuuna di déggi dégg di déngi déngi mu ne kon wal asri maa ngi waat kon ci bés bu ci ca tàkkusaan ak jamonoog li nga xam ne mooy dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa innal insaana la fi xusr dëgg dëgg nit de moom nit la fi xusrin mu ngi ci pertaange de kan moo nekk ci pertange mooy nit moom moo ngi ci pertange ba mu des illa alladhina manu mooy gis nga pression yi ko gaa yi dóor mu topp ci loolu ci pertange la koy yóbbu de waaw njatt gi ñu ko njatt noonu di ko def loo yoo xam ne mooy leen daanaka moom daal mbir mi mooy nit ñee ngi koy def manuma koo bañ a def yooyu yépp noonu bu co toppee kooku ci cànkte la jëm illa alladhina amanu ba mu des ñi nga xamante ne ñooy ñi gëm te dëggal wa amilu saalihaati te ñuy jëf-jëf yu baax ya wa tawaasaw ñuy dénkante bil xaq ci dëgg wa tawaasaw bis sabri te ñuy dénkante li nga xamante ne nii mooy muñ kon mbir mi noonu la mooy ku dul ñii rek mooy dénk mbir mi moom loolu la mooy ku dul dénkante gëm yàlla di jëf-jëf ju baax tey dénkante dëgg tey dénkante muñ waaw ànd nag balaa baax mooy il faut nit ñi nangoo waxante dëgg te bu problème amee wala ay musiba xew nga man koo dénk tamit mooy li nga xamante ne mooy muñ waaye bu ko gëm loo ne mbir mi waroon naa mën a demee neneen de bu dee dogalub yàlla loo ci man nee ko rek na muñ loolu moom loolu la suñu boroom tàgge ñi <clears throat> kon ginnaaw gi mu wax ñu ñëw ci sooratul humaza saar bii de am na tamit ñu ne saar bii Makka la wàcc am ñu ne Makka la wàcc lépp am ñu ne am nañu wax tamit Medina suñu boroom ne bismillahir rahmanir rahim mu ne bismillahir rahmanir rahim ci turu suñu boroom bi nga xamante ne mooy arrahman fees del lëg yërmande lay tàmbale arrahimi te yërmandeem yaatu moom lay tàmbale mu ne waylun kukk waylun toskare waylun xurumbugal li kulli ñeel na képp koo xamante ne nii <laughs> humazatil lumaza mooy ne day ayibal nit ñi di doxe nit ñi ci rambaaj ne dëkk rambaaj ta yàq ay diggante tasaare waaye tamit di xeet nit ñi di leen xeeloo ko rage joo ko di leen piisakat di moom daal ku mu gis daal am nga am nga sikk waaye nag moom loolu muy gis sikkum ñeneen ñi moom daa bëgg a wan ne moom mooy model bi ñu war a topp ndax ku mu sikkal rek moom moom du sikkal boppam waaw waaye ñeneen ñi ku ñëw rek am na lu mu wax ci yow lu dul noonu moo tax yonente bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne comme ni ko imaamul Buxaari yëndee ci al adabul mufrad mu ne salaam nee na ñi yées ci ci jaamu yàlla yi mooy almashaa'una bin namima ñi nga xam ne dañuy doxaakoon lañ di jaxase nit ñi di leen rambaaje almufsiduuna bayna lahibba nekk di yàq diggante soppe yi dinañ fexe fekk ay soppe yu ànd mu ñu fexe ba tas leen albaaxuuna lil buraa il ayib dañuy ñëw fekk ñoo xamante ne nii ñoom dañoo set wecc dara amul ci ñoom ñu ñëw di leen seetal ay sikk yuñ leen di tuddal fu ñu dem mooy jëwaatekat bi rek yooyu yépp ñépp ay ñoom la suñu boroom ne ñooñu kukku mbugal mu tar mu ngi leen di xaar ñu ne ko mel ni kooku mooy kan mu ne alladi mooy waa ji nga xam ne jamaa dajale na na wa addada moom daal mu ngi dajale alal rek wa addadahu di ko compter moom daal jàpp na ne àddina bi daal moom daal dajalem alal la ak di ko wàññi daal yaxsabu mu ba ba mu koy def nag yaxsabu anna maalahu axlada ki ñi nga xam ne ak ràngite koom ak ñàkk xelam mu jàpp ne moom alal ji lu mu ci gën a am mooy tax mu gin fee sax jàpp ne ne dajale alal mooy tax moom ay atam di yokk ci kaw suuf ba nit ñu bari sax loolu lañ jàpp buñ gisee am milliardaire bu faatu ndaw gaay yi naan nañu seet dee gi de loolu wóorul de ah mbaa du ay mbokka ma ko poso nekk wala ndaa ba la gaayee ko liggéey mooy ne duñ jàpp ne yàlla war naa mën a faat koo xam ne boroom alal la suñu boroom ne loolu nag li ko waral mooy ak ràngite koom kii xalaate noonu nag kiy dajale alal jàpp ne alal jooju moom moo tax moom mu fiy gën a yokk di dugal ci kont yi rek ak waxande yi tey tey tey compte kese jàpp ne lu mu ciy gën a bari rek dundu gëm dundam di gën a yokk suñu boroom ne kallaa jàjjul ne kallaa déedéet mbir yi du demee noonu de la kooku nag gis nga bu continuer nii muy yéeféer boo bële layumbadanna fil xutama wat naa ne dinañu ko sànni fi nga xamante ne mooy safara soos nga xam ne mooy alxutama moom safara la soo xam dugalee nit ka li muy njëkk a def mooy yax yi lay damm ci saase mooy yax fu yax nekk rek safara si dañ la ciy sànni mu damm yax yépp loolu nag mooy gisoon nañu ci jotaay bee li nga xam ne mooy jahim xotama gii nag mooy ñetteelu kaaw ci kaawu safara yi ginnaaw jahannama ladaa xotama moo ci tegu mooy safara bu la boo xam ne buñ fa sànnee kañ fay sànni yàlla ñu suñu borom musal moom day damm yax yam yam yor yépp noonu lay njëkk a def door seet leneen lu muy def mu na ko wama adraka mal xutama mu ne ko ana lan moo la xamal kan moo la xamal yow sallallahu alayhi wa sallam mal xutama lan mooy safara soo sële di xutama góogale mu ne ko naarullahi loo muuqada mooy safara si yàlla si nga xamante day bérbéri di takk te du fay allati bokk na it li muy def ginnaaw bi mu dam dammee li nga xamante ne mooy day damm yaxu kañ fa dugal waaye allati tattali'u ala al-afida mooy ne moom boo ko buñ ko fa dugalee gis nga li muy damm ne yax yi njëkk ci yax yi noonu tamit lay njëkk ci lan mooy ne xol ba lay attaqué ci saase waaw allati tattali'u day yëddu nekk di di song ala al-afida ci xolu ñu fay dugal seen xol yi lay njëkk a yàq yàqaale seen seen fépp fu yax ne innaha moom xutama goo gële alayhim musada